xaasatan sayidi wa qurrata ayni salahuddin wa jamici axbaabihi walmuntasibin moom ginnaaw bi ñu sant yàlla jul ci yonent bi sallallahu ah, te ñu jàll itam li nga xamante ne moom moo aju ci wàllu gu njëkk gi ñu waxoon moom la eh, mbëmbëstale moom lañuy ñuy introduire te mu aju woon ci tasawuf ci boppam ak concept bi ak euh, maanaam lii wër-wërloo ci moom. léegi dañuy dugg ci beneen wàll te mooy existence bi nga xamante ne moom la euh, maanaam euh, nit ñi di dugg ci tariqa yi maanaam bala ñoo dugg ci téere bi maanaam ñu xool nit ñi ni ñuy duggee ci tariqa yi ana lan moo ko waral. lan moo tax masalan euh, tooguñu kenn ku ci nekk toog sa ruq rek daal di jàpp ne war ngaa mën a seelal sa bopp wala boog plutôt <coughs> euh, war ngaa mën a dem war ngaa mën a toog rek doo seeti ju benn euh, sëriñ jaayante yi nga xamante ne moom la nitu yàlla yi di jaayante maanaam ak taalibe yi loolu lan moo ko waral naam am na ci yoo xamante ne dina ñëw ci biir téere bi mais ñu indi introduction bu général pour au moins euh, balaa ñoo dugg ci téere bi lënt-lënt yi nga xam ne moo mën a indi ci xelu moo mën a nekk ci xelu yi ñennat ñi maanaam lënt-lënt yooyu dañ dàmbale bu ko defee bu ñuy dugg ci téere bi dañ ciy dugg ci anam goo xamante ne suñu xel li ñuy dugg xam nañ ko maanaam leer na mu nekk ala bayyinati minal amr euh, euh, nit ku ne sa borom subhaanahu wa taala daf la bind comme pour nga jaamu ko nit ki nag xam bi mu xam ne jaamu yàlla googu dana compliqué moom kese mu indil ko sax comme ni ma ko xamee ni ko keneen xamee ni ko ñeneen ñëpp xamee nit ku ne xam na ni bu fekkente ne moom ak moom kese pour mu jaamu yàlla exactement ni ko sama borom subhaanahu wa taala bëgge te du rëcc benn yoon du tarxiis benn yoon looloo tax far d'ailleurs comme niñ ko gisee woon tasawuf nekk fardu ayni mooy ne loolu nit la maanaam nit ki du ko mënal boppam nit ki du man rek toog rek gis ni moom ni yàlla bëgg exactement mën na ko maanaam kon day départ ci benn constat constat bu njëkk bi maanaam ci ñett en fait constat bu njëkk bi lii la mooy ne day gis ni yàlla la war a jaamu gis yàlla ak xàq yi mu yor ci mu war koo jaamu ci màggaayam ci kawewaayam ci teraangaam ci mbaaxam et cetera maanaam euh, ne yelloo dëgg-dëgg gi nga xamante ne yelloo nañu jaamu ko saasu ne loolu benn la ñaareel constat bi mooy ne man kat mataluma xàq yooyu xàq borom bi subhaanahu wa taala mataluma ci mataluma ko xaajuma ba koy matal te loolu pour ma def ko il faut que euh, euh, loolu mooy kon deuxième constat beneen constat mooy lan moo ma yóbbee loolu lu ma yóbbee loolu mooy xam naa ne sama bakkan la moo ma noot sama bakkan moo ma noot Euh, di ma dugal ci place yoo xam ne maanaam njatt ma tënk ma maanaam mënute ma dugal ma ci ab kaso tëj ma fa ba pare di ma surveiller euh, di ma def loolu ko neex euh, ba tax daal en tout cas xàq yi borom bi subhaanahu wa mënuma ko matal te xam naa ne sama bakkan yooyu mu ma yóbbee ci alkande rek la may jëmee ànd ak ne xam naa ne baaxul comme li nga xam ne noonu la ko ñun ñëpp ñuñ koy remarqué maanaam rawatina ci njaal beenu sóobu gi parce que kenn ku ci nekk dina remarquer loolu dina remarquer ne quand même am na yu bon yu muy def wala yu baax yoo xam ne war na ko def ay farat obligation ci moom mais defu ko yi nga xamante ne yu bon la bàyyiwu ko te moom xam na ni baaxul te xam na ni ci alkande la ko jëmee mais boo gisee mënu koo bàyyi mooy amul énergie ci biir xolam ci leer loo xamante ne war na tax ba mu maanaam mu mën a braver kanam ba bu ko defee mu mën a dem loolu ñun ñëpp dañ koy remarquer Euh, te yaakaar naa du ma ci weranteeg ñaari nit waaw kenn wala boog kenn du ci weranteeg man mu des euh, remarque boobu nit ki su ko defee mu war a remarquer rek ne ah d'accord euh, kon man war naa fexe ba sama bakkan bi yii mooy def loolu yii yëpp ba ma war a mën a jox sama borom xàqam ma sellal sama xol ak sama ruux de tel maanaam ma sellal sama xol de telle sorte que dinaa mën a jublu ci sama borom subhaanahu wa taala complètement ba lépp lu may yëngatu lu may wax lu may def sama toog sama tëdd sama nelaw sama jug sama xool sama xef sama xippi sama lépp day wëlbatiku dem ci yàlla sama xol du wëlbatiku ci leneen lu dul ci yàlla loolu nag te ndax di jaamu yàlla saa su nekk ba ma incarné iyyaaka na'budu wa iyyaaka nasta'iin yow rek rek rek rek rek rek rek rek la ñuy jaamu du sama bakkan du ma jaamooti alal du ma jaamooti e, adduna du ma jaamooti dëkk bi duma ma jaamooti nit ñi duma ma jaamooti leneen li an surtout xurran xaalisan kulla wujhati gis nga yàlla yëkkati sama yitte ala himmati faj al ilahi aliyatan li an surtout xurran xaalisan kulla wujhati comme ni ko Cheikh Hadji Malick alayhi ridal Malick waxee ne euh. yow sama boroom kat maa ngi lay ñaan ba sama yitte sama ambition nga yëkkati ko ba nga xamante ne damay nekk koo xam ne damay pell weex tàll set wecc ci gépp ak anam nag mu mucc ba nga xamante ne gor laay doon piir maanaam damay gore damay nekk ku libre de lépp lépp alal ji am am man man sa maanaam sama bakkan di àdduna bi nit ñi duñ ma moom dara duma tënk yàlla rek moo moom loolu nag pour ma mën koo am ambition boobu pour ma mën a dem ba mel noonu xam naa ni ak ni ma sama bakkan dugal ma ci kaso bi takk ma mënute ma loolu manuma ko génne mënuma ak génne place booba du ma fa mën a génne fan du ma fa mën a génne sama bopp loolu tamit xam naa ko léegi kon mu des rek benn affaire mooy il faut que ma dem ci keneen mu dimbali ma te kooku di ma dimbali il faut que mu am benn niveau bu mu am au moins boo xamante ne dana ma ko tane bu baax a baax a baax pour mën maa dimbali te niveau boobu moom la ñu tuddee niveau boobu moom la ñuy wax al waliyul murshid moo tax mooy moom la alquran di junan wa man yudlilillahu falan tajida lahu waliyan murshida boo gisee ku yàlla sànk ku ne dafa fekk ne doo ko gisal abadan boo xoolee koo xamante ne waliyu la ba pare murshid la maanaam mu nekk waliyu di nitu yàlla pire ba pare nekk kuy orienté waate di ginde di orienté waate murshid mooy koo xam ne day teg tegtalaate day day day jubalaate tegaate ci yoon bi maanaam kon ku jël nit ki ànd ak taq-taqam yooyu ak tilim-tilim yooyu mu setal ko ci ba pare ràng ko melo yu mat yëpp bu mën ko teg ci yoon bi teg ko ci raay yi ba mu mën mel exactement ni yàlla bëgg loolu kooku lañuy ñuy wax al kooku moom mooy sëriñ bi amma taalibe bi euh, maanaam moo tax nga gis euh, euh, waa ahlu tasawuf baatu sëriñ utaluñ ko rek benn baat kese léeg-léeg dañuy parce que de toute façon concept la rek dañuy wax cheikh comme mbooleem borom xam-xam yi képp koo xamante ne ab sëriñ nga ci benn domaine di jàngale nekk ca dañ lay wax ak cheikhu cheikhu loolu boo demee fuqaha yu cheikh la ñuy wax muhaddisuna yu cheikh la ñuy utiliser euh, euh, euh, noxaat yu cheikh la ñuy wax maanaam mboolem xeetu domaine boo dem usuli yu ne cheikh la ñuy wax ñëpp rek cheikh la ñuy wax Euh, loolu moo tax waa alu tasawuf tamit gis nañ ni comme ñoom domaine xam-xam la bu intégrante ci lislaam ñoom itam ñuy jëfandikoo baatu cheikh léegi euh, mu des ci biir li ñu nekk di wax ni ba tey mooy moo tax nga gis tamit ñuy wax alqudwatu royukaay bi parce que wàllu mursid wàllu bi nga xam ne da lay gindaate kooku royukaay la ñu ñuy wax tamit par exemple al murshid mooy ki nga xamante ne mooy orienté waat mooy tegaate ci yoon itam nga gis ñuy utiliser baatu euh, al ustaz mooy ustaz bi maanaam ki xereñ ki nga xamante ne dafa man am sagesse bu mat sëkk ci ni nga xamante ne noonu lay orienté nit ñi ci ni nga xam ne noonu lay tegtale nit ñi noonu lay jàngale nit ñi noonu lay leeralale nit ñi seen seen yoon yii yëpp mu nekk ay baat yoo xam ne euh, dañ koy jëfandikoo ngir tegtale sëriñ bi wala imaam imaam mooy roykaay bi rek te yooyu tamit boo xoolee baatu imaam tamit ci mboolem domaine yi dañ koy jëfandikoo ku màgg ba yegg yenn niveau yi ci domaine bu ne dañ ko fay mën a tuddi ab imaam euh, kon soo xoolee loolu moo tax baat boobu baat yooyu foofu lañ ko jëlee ñoom dañuy gis ne du lu du lu nu sos mais lu existence la lu exister la lu existentiel la loo xamante ne mi ngi fi naka jekk mu am tamit beneen volet bi mooy taalibe bi moom mooy murid taalibe bi kooku comme ni nga xam ne noonu lañ ko xame mooy moo kooku ñu ngi ko jëlee ci was ci alquran moom moo ko wax wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha na nga jël yow yent bi sallallahu alayhi wasallam muñal nekkal toogal nga persévérer ak ñi nga xamante ne dañuy ñaan seen borom maanaam yad'una rabbahum dañuy ñaan seen borom maanaam dañuy jaamu seen borom di ko tudd di ko woo di ko zikkar yad'una bil ghadati ci suba gi wala ak ngoon gi gis nga foofu sikkar yi waa tariqa yi ñëw ci heure yooyu noonu maanaam zikkar suba ak zikkaru ngoon bil ghadati wal ashi na wajha te nam namuñu ca kenn ku dul seen maanaam jëmmi borom bi subhaanahu wa taala yàlla rek leen tax a jóg bu boobaa tamit maanaam iraada daal di jóge foofu al iraada mooy namm moo tax ñuy wax naan comme ni Abu Yazid al Bistami radiyallahu anhu wax ak ñeneen ñu ñu ñu dul ñoom al murid al huwa alladhi la yuridu maanaam euh, mboolem sëriñu tasawuf yi sax dañ koy wax al murid taalibe mooy alladhi la yurid koo xamante ne amul benn namm namm maanaam ndax lan benn namm namm rek la am mooy moo tax ñu naan muridullah koo xamante ne dafa namm yàlla yàlla la namm nag mais ci së taalibe ci sëriñ bi lay ñëw. léegi nag li nga xamante ne mooy partie bi ci li ñu jublu moom mooy euh, sëriñ boobu euh, dafa am maanaam euh, comme ni nga xamante ne niñ ko soxlawee maanaam ni ñu soxlawee sëriñ bu mel noonu dañ koy gis ci xadis bi sax ci saxiix imam muslim rahimahullah bu Hanzala ibnu Rabia al asadi radiallahu taala anhu xam ne kenn la ci ñi daan bindal yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne laqiyani Abu Bakr fa qaala kayfa anta yaa Hanzala mu ne Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu dafa tase ak man ne ma yow ana maanaam nak naka nga def comme niñ koy waxee ci wolof naka nga def yow Hanzala mu ne qultu naafaqa Hanzala ma ne ko Hanzala de dafa am jikkoy naafiq daal qaala subhaanallah maa taqulu Seydina Abubakar radiyallahu anhu ne ko mais subhaanallah loo loo wax ni mu ne ko qultum nee na ma ne ko nakunu inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yuzakkiruna binnaari wal jannati ka annaa ra'yal ayn wa ida xarajna min indihi aafasna al azwaaja wal awlaada waddayaat wa nasiina kathiran mu ne ma ne Hanzala ne ko radiyallahu anhu ñun de bu ñu nekkee ndawal yàlla la yonent bi sallallahu alayhi mu ñuy fàttali safara ak aljanna ak yeneen dañuy mel ni ku koy gis maanaam affaire bi daf ñuy dugg maanaam mu am xaal bu mu def ci ñun mu mel ni dañ koy gis waaye bu ñu génnee rek ba nem ba jaxasoog jigéen ñi ak xale yi ak yi nga xamante ne ñoom ñooy affaire àdduna yéeg yooyu rek rek dañuy daal di fàtte lu bari gis nga dañuy daal di fàtte lu bari comme ni ko niñ koy gisee rek xam nga loolu kenn ku ne ci ñun tamit gis na problème bii xam seyd maanaam Seydina Hanzala radiyallahu anhu di souligner du dëgg mooy am na jotaay yoo xam ne boo fa nekkee kii xaal bi ngay àndal boo demee sa kër après euh, euh, wala nga duggaat ci biir euh, kii bi rek ci biir nit ñi dem liggéey ji wàcc dem doxi soxla rek da ngay daal di gis situation bi day daal di commencer soppeeku dégg naa Seydina Abubakar radiyallahu anhu daan ne mu ne qaala qaala abu bakar fa wallahi inna la nalqi mithla dhalik wallahi ñun tamit inna la nalqaa mithla dhalik ñun dañuy daje même chose bi mu ne fantalaqtu ana wa abu bakar xatta daxal naa ala nabii sallallahu alayhi wa na man ma dem maag ab sidna abu bakar radiyallahu ba ñu dugg ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam faqultum nee na ma ne ko naafaqa xanzala ya rasulallah waay waay yow yéen ndawal li sallallahu alayhi wa sallam xanzala def na yëf naaf bu fa qaala mu ne ko wa ma zaaka loolu lu mu doon yonent bi sallallahu alayhi wax ko ko qultu nee na man ma ne ko nakunu indaka tazakkarna bin naari wal jannata ka anna ra'yal ayn fa ida xarajna min indika aafasna al azwaaja wal awlaad waddayaat wa nasina kathiran ni ko ñun e, dañuy def bu ñu nekkeek yow dañuy fàttaliku al safara ak mu mel ni dañ koy gis waaye saa yoo xamante ni génn nañ fa yow rek dañuy daal di taseeg maanaam bu buñ demee ba jaxasook jig gi eh, soxna yi taseeg jaxasoog doom yi ak ñeneen maanaam ñu eh, yu fi àdduna yeeg yooyu rek dañuy daal di fàtte lu bari fa qaala sallallahu alayhi wa sallam déglul bi wax sallallahu alayhi wala sallam walladi nafsi bi indi wa la saafaxtukum la saafax ala fira firashikum wa fi turuqikum walakin ya hanzala saatan wa saa saatan wa saa saatan wa saa yent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko waat naa ci ki nga xam ne sama bakkan ci loxoom la ne muy borom bi subhaanahu wa taala soo leen saxoon ci ni ngeen di nekke xaal bi ngeen di nekkee fi man ak ci zikkar boo ci nekke xaal boobu boo ci demee ba man cee sax kon malaaka yi danañ leen nuyu ci kaw seeni lal yi ak ci seen yoon yi ngeen di nekkee waaye nag Hanzala léeg-léeg rek ngeen mën am xaal boobu léeg-léeg léeg-léeg dégg nga euh, hadis bi dañ ciy déggee ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam am na xaal boo xamante ne ci la yëkkatee saxaaba yi loolu moo tax nga gis tarbiya bi euh, waa ahlu tasawuf di wax tarbiyatu bil himma tarbiyatu bi xaal yooyu duñ ci duggagum léegi incha allah mais ak yëkkati keeg yooyu noonu euh, ba nga xamante ne ku jotaayoo ak moom da yegg ci yàlla comme ki nga xamante ne dafa saxoo ci di zikkar ni muy amee parce que dañ ko boo leen saxoo xaal bi ngeen di nekk booleen nekkee ak man ak booleen leen di zikkar gis nga euh, kon bu boobaa mu nga xam ne kon nit ki def ci nekk ci xaal boo xamante ne malaaka yi sax day mën a wax ak ñoom léegi loolu kon maanaam koo xamante ne nag doon na yenente bi sallallahu alayhi wasallam ndax bo yenente bi sallallahu alayhi wasallam al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñooy ñi doon doonay doonay yenente yi te loolu selon sa degré xam-xam ci zahir ak ci baatin nga koy doon ne di nga yegg nag foo xamante ne dangay ngay nekk waliyun murshid comme ni nga xamante ne moom lañ doon junj sànq ci aaya bale insha allahu taala léegi nag ginnaaw ba gis nañu lool noonu léegi nag mu des beneen domaine kon mooy euh, ku gis waliyu bu mel noonu mooy bi ñu wax ci jotaay bi weesu Euh, ne ku gis wàllu yu boo xamante ne murshid la yow nga nekk murid moom mu nekk ash-shaykh sëriñ bi bu boobaa dangay jaayante ak moom jaayante boobu tamit am na cosaan moo tax gaa yi di dugg ci tariqa yi ndax euh, te cosaan bi dinañ ko wax cosaan bi bëri na maanaam ja ndax jaayante boobu sunna la boo xamante ne ñeneen ñëpp dañ ko neenal ba mu def suufi yi suufi yi waa ahlu tasawuf kese kese kese ñoo ko téye te euh, moo tax terangala gu rëy rëy rëy euh, comme ni nga xam ne noonu lañ koy gisee incha allah ci beneen partie ci mbambastal gi ne waa ahlu tasawuf kese ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñoo dese yenn sunna yi maanaam ñoom ñoo dese euh, mbir moomu noonu te it ñoom ñooy ñi nga xamante ne ñoom ñoo dund sunna dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg comme ni ko yenent sa laa alayhi wasallam doon dunde ak saxaaba yi radiyallahu taala anhum Euh, jaayante nag am na euh, bayaatu siyaasiya maanaam jaayante boo xam ne maanaam c'est plutôt politique kooku mooy bayaat mooy bu ñuy benn xalifa bu ñu jaayante ak moom boobu taxul ñuy wax maanaam jaayante boobu taxul ñuy wax mais jaayante maanaam xalifa bi li ma ci jublu nag mooy ki nga xamante ne moom mooy dirigeant jullit ñëpp waaw loolu laa ci jublu euh, loolu boobu taxul ñuy wax boobu boroom xam-xam yi xam nañ ko rahmatullahi alayhim maanaam ci ci nit ki bu nekkee Eh, ba pare d'ailleurs sax dañ koy traité ci téere aqida yi ànd ak ne masala fiqhi la ndax am solo gi am solo boobu taxul ñuy wax mais bii tax ñuy wax mooy jaayante bi nga xamante ne dañuy jaayante ak nitu yàlla ci loo xamante ne ci dégg ak topp yàlla ak bañ a mooy yàlla ak maanaam ah, ak di di jaamu yàlla di di ak ay jaamu yàlla yu spécial yoo xamante ne pourtant al alquran xam na ko sunna yonent bi sallallahu xam na ko sharia tëral na ko naka jekk xam nañ ko waaye jaayante gi ngay jaayante nitu yàlla bi daf lay wax ne la sa defar gi ma lay defar ci fii laa koy jaarale kon respecté ko nga jaayante ak man ne da koy topp bu ko defee day yee ci taalibe bi maanaam jaayante googu day yee ci taalibe bi li ñuy wax ak cawarte ci jaamu yàlla ak ci sori li nga xamante ne mooy lu bon de telle sorte que tout le temps day tax xelu taalibe bi day delluwaat ci ne man dama jaayante woon ak sëriñ bi nangam cosaanu jaayante boobu kon ñu ñëw ci ci alquranul karim alquranul karim sama borom subhaanahu wa taala junj na fi mu naan inna alladina yubaayicuunaka innama yubaayicuuna allah yadullahu faw yadullahi fawqa aydihim faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما سورة الفتح ci fukkeelu aaya bi mu ne inna alladina yubaayi'unaka inna alladina li wér boor mooy gaa yi nga xam ne yubaayi'unaka ña ngay jaayanteeg yow innama li am ba des mooy yubaayi'una dañuy jaayanteeg allah yàlla képp ku jaayanteeg yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam xamal ni yàlla la jaayanteel ah? képp ku jaayanteeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla la jaayanteel mu ne ndax lan mu ne yadullahi loxol yàlla fawqa aydihim mi ngi ci seen kaw loxo maanam loxol yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo remplacé loxol yàlla te comme niñ ko gisee woon xadis bi moo ko wax yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ko wax xadis mi ngi ci saxiix imam al Buxaari taaliqan ñëw ci càllale ci gu jot ci xadis imam saxiix imam muslim rahimahullah ak yeneen sunan yi ak mus masanid yi maanaam bu siiw la al ulama warasatul anbiya boroom xam-xam yi ñooy ndonoy yenent yi alayhim salaatu wasalaam te boroom xam-xam yi eh, yenenti bi sallallahu alayhi wasallam ku nekk xam na ni xam-xam yi ay xeet la ku ne xam na ni xam-xam ay xeeti xeeti xeeti xeet la xam-xamu sharia yi ci boppam d'ailleurs boo ko xoolee da ngay gis ni am na xam-xamu zahiri am xam-xamu baatini te boroom xam-xam yi bu ñu donnee yenent bi alayhi salaatu wasalaam mu yenent bi salaatu wasalaam ni koy doonee ku nekk xam na ni aussi maanaam war nañoo mën a dëppoo ci loolu sans mu am benn xëccoo ci préalablement mooy lan mooy ne dañ koy doon déjà ci xam bi maanaam le fait mooy mooy maalumaat yi rek mooy connaissance yi rek benn dañ koy euh, donn ci xam-xam boobu ni ñu koy jëfewe du dëgg ba pare dañ koy doon aussi ci xam-xam boobu niñ koy dundee mu nekk xaal ci ñun kon il faut mu am ñoo xamante ne dañuy doon tamit comme dañuy doon yonent Yàlla mi saa salaam dañ leen di doon ci anam goo xamante ne anam gu kawe kawe la gu dëgër la gu mat la loolu ñooñu la ñuy wax kummal yi mooy ñu mat sëkk ñi euh, loolu kon ñoom ñoo doon yonent yi te am na qaayida buy wax ne. lil waarisi maa lil mawrusi ki ñu donn day am li nga xamante ne moom la kamu doon amoon du dëgg waaw léegi ñi nga xamante ne kon ñoom ñoo doon ndax ndono héritage bi loolu la kon eh, te kat yeneen yi alayhi salaam comme ni wax nahnu ma'ashira al anbiya laa nu waratu dirhaman walla dinaaran wa ma naaw sadaqa ñun yeneen yi alayhi salaam képp koo xam maanaam du ñu doon dërëm du ñu doon diinaar dër dirham mooy xaalis bu ñu tëgg diinaar mooy or bu ñu tëgg wa ma taraknaahu lépp lu ñu fi bàyyi kooku sarax la mu ne wal ulamaa warasatul anbiya mu ne boroom xam-xam yi ñoom ñooy ndono yenent yi alayhimu salaatu wassalaam mu ne fa man axadahu axada bi xazin waafir képp koo xam ne ah jàpp am nga xam-xam xamal ni jot nga maanaam cër bu rëy rëy rëy rëy kon euh, loolu moo tax boroom xam-xam bi moom dafay taxaw taxawaay yenent bi sallallahu alayhi doon na ko boroom xam-xam boobu mu bi nag sallallahu alayhi taxaw taxawaayu yàlla comme al aaya bi moo ko wax moo ni ñiy jaayante geew yàlla ñi jaayanteel mu gën a sori ne loxol yàlla sax moo tegu ci seen kaw loxo fekk ci zahir loxo kan moo ci tegu yeneen bi sallallahu alayhi mu ne fa man nakasa fa innama yankusu ala nafsi képp ku rocci jaayante googu xamal ni da rocci ci sa kaw nga rocc képp koo mu ne nag képp wa man awfa bi ma ahada alayhi Allah fa sayuti ajran képp koo xamante ne danga ngaa matal li nga xamante ne moom mooy li yàlla maanaam li nga kóllërante woo ak yàlla te mu nekk ci sa kaw kooku yàlla dina la da jox pay gu rëy ah, kon kóllëre googu solo gi mu am solo rëy gi mu rëy tax na ba sama borom subhaanahu wa taala maanaam di moytandikuloo nit ñi ñu fecc ko looloo tax tariqa yi ngay gis par exemple naa la tariqa bi maanaam tari boo ci duggee doo ko bàyyi yooyu par exemple loolu la parce que gravité bi nekk ci nga jaayanteeg waliyu bi ci loo xamante ne lu baax la parce que jaayante gi lan la woon dañ doon jaayante ci ne dañuy jihaat te loolu pour pourtant aaya yu bare bare bare wàcc nañ ci alquran di xiirtal nit ñi ci jihaat boo gisee jaayante gi da maanaam matu ko woon waaye dafa fekk ne spécialement def ko maanaam eh, eh, solo gi nga xamante ne moom moo ci nekk ak sunna gi nga xamante ne moom moo ci nekk beneen dalil bi ci alquran ba tey mooy sama borom subhaanahu wa taala wax ne wa awfu bil ahdi inna al ahda kaana mas'uula ci sóoratul isra di 34e verset bi na ngeen matal kóllëre ndax kat kóllëre dañ dañ koy laaj maanaam kóllëre def koy laaj kon laaj bi nga xamante ne moom la ñuy laaj euh, ci wàllu kóllëre gi tax na ba kenn ku ci nekk ah war ko matal beneen bi mooy sama borom subhanahu wa taala mi ngi melal ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa aljanna ñi nga xamante ne dañ leen di teral mm, mm. ne ulaayika fi jannati mu boole ci ni ñu mel mu ne walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun suratul maarij ay 32 mooy ñi nga xamante ne ñoom day seen wóllëre yi ak kóllëre yi dañ koy sàmmonteel bu fekkente ne d'une manière général kóllëre ak wóllëre sans borom dafa bëgg ku koy sàmmonteel ba pare def ci insister lan ngay xalaat ci ku kóllërante ak nitu yàlla ci loo xamante ne jaamu yàlla la mu wax ñi muy wax naan alladina yarithuna al firdaws hum fiha xaalidun ñi nga xam ne ñooy doon na firdaws aljana ba firdaws te ñoom foofu la ñuy sax beel fa muy expliquer seen xaal maanaam seen melo fii ci àdduna nan la ñu mel mu ne walladina hum li amanatihim wa ahdihim raun mooy ñi nga xamante ne mooy sootul muminun euh, juróom-ñetteelu aaya bi aaya huit mu ne mooy ñi nga xamante ne ñoom seen kóllëre ak seen wóllëre dañ koy lan dañ koy sàmmonteel ah, muy wax tamit ci sóortul baqara ba tey maanaam ci sóortul baqara aaya 177 di melal ñi nit ñu dëgguñu te ragal yàlla gis nga ah, gis nga ak ñi baax tamit la ma mun a walakin al birra man amana et cetera maanaam birr mu tàmbee ci baax daane Euh, ulaika alladina sadaqu wa ulaika humul muttaqun ñooñu ñooy ñi dëggu te ñooñooy ñi ragal yàlla mu leen di melal mu ne mu boole seen bi mu ne wal muufuuna bi ahdihim ida ahadu mooy tamit ñi nga xamante ne dañuy matal seen kóllëre bu fekkente ne kóllërente nañ ak keneen ak nit ñi maanaam kon kóllëre googu noonu te mooy al ahdu moo tax ngay gis expression yi waa ahlu tasawuf di utiliser mooy al ahdu ak al baya ay expression coranique lañ maanaam alquran ci boppam moo leen tudd muy ne dañuy jaayante ah dañuy kóllërante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy nitu yàlla yi te loolu dañuy kóllërante ak ñoom ci loo xamante ne yàlla ci boppam maanaam euh, euh, maanaam d'une manière générale nit bu kóllërante ak nit ci lu dagan rek daf ko war a matal lan ngay xalaat ci kóllërante nag ak benn nitu yàlla boo xam ne doono yenent bi la sallallahu alayhi nga dem ci moom nga jaayanteeg moom nga kóllëranteeg moom ci loo xamante ne ak jaamu yàlla la moo xam loola farata la wala dañ ko sopp kese nga kóllëranteeg moom nag maanaam ngir ne dafay yokk ci yow day dugal ci yow maanaam lan day dugal ci yow ak cawarte ci jaamu yàlla maanaam ak wëllëre gi nga xam ne moom ngay wëllëranteeg yàlla ndax dafay nekkal yàlla aussi lu important la dañ fee nekkal yàlla aussi ah nga ah, ah, kóllëranteeg ñoom ci ne doo bokkaale yàlla ci doo ko weddi nga kóllëranteeg moom ci ne doo def yëfi saay-saay maanaam ak caay-caay daal perversité doo nga kóllëranteeg moom ci bidaa doo ci dugg doo too doo tooñ kóllëranteeg moom ci ne doo doo daganal lu xaram niki noonu doo bàyyi loo xam ne yàlla dala ko faratal nga kóllëranteeg moom ci ne Eh, doo doo doo nekk rek koo xam ne da ngay topp àdduna déedéet waaye da ngay wëlbatiku nag di dem ci àllaaxira maanaam surtout di dem ci yàlla ndax yàlla moo la tax a jóg képp koo xamante ne dafa ubbi maanaam nitu yàlla yi buntu bii rek lañ ubbi pour nit ñi di kóllërante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy awliyaaw yi maanaam maanaam ñu kóllërante ñoom ndax dono gi ñu doon yent bi sallallahu alayhi ba pare moo tax ñu ñu euh, continuer di respecter loolu noonu loolu moom mooy kon loolu ay dalil la yu leer ci alquran incha allah euh, dinañ ñëw ci indi dalil yi nga xamante ne tamit ñoom ñoo koy tegtale maanaam ci sunna yenente bi sallallahu alayhi wa sallam jaayante ñu xamante ne moom la euh, nit yàlla yi di jaayante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu leen di topp dañuy gis ne lu teel la tàmbali la ci sunna yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, ndax bu ñu xoolee liñ naan bayaa yi nga xamante ne maanaam jaayante yi nga xamante ne moom la yenent bi sallallahu alayhi wa jaayante woon ak euh, waa ansar radiyallahu taala anhum euh, muy ñetti jaayante yooyu mooy al aqabat gis nga maanaam mooy aqabatul ula aqabatu thaniya aqabatu sax yooyu noonu dañ ci gis li nga xamante ne maanaam moom la euh, jaayante cosaanam li nga xamante ne noonu la saxe sampoo ci sunna maanaam sampu doj ci kaw suuf waaw comme nga xamante ne Euh, loolu la ñuy gis euh, mooy comme bayaatu nisa bi nga bayaa boobu maanaam jaayante bu njëkk bi moom la gis nga ba jaayante yooyu moom la euh, Cheikh Hadji Mar radiyallahu tabaraka wa taala anhu waradawana bihi di mm, junj wala bi muy wax ci xilaas zahab bi naan fa baya alkaram al ansar fi la aqabaati rabbi asbil alayhim wa bil gis nga jaayante na fa baya dafa jaayante al ah, alkaram maanaam ñu tedd ña maanaam moom yenent bi sallallahu alayhi wasallam dafa jaante ñu wala boog nga ne alkaramu bu la bi sallallahu alayhi wasallam bu tedd bi te fees dell teranga jaayante nag al ansaara maanaam waa al ansaar fil aqabaati gis nga ci aqabaati maanaam xeer yooyu doj yooyu eh, saaniya ak saalisa maanaam bu njëkk bi ñaareel ñetteel mu ne rabbi asbil alayhim waabilal karami ay waay yow sa borom yàlla nga eh, jëmale ci ñoom nga wàccee ci ñoom waa bilal karami maanaam waamey teranga eh, waame mooy averse waaw taw bu bare bari ñu joxe exemple par exemple xadis bi nga xamante ne moom moo nekk ñaari saxiix yi bu imam al buxaari ak bu imam muslim rahmatullah alayhima bu sayiduna sayiduna ubadatu ibnu samit radiallahu taala anhu nga xam ne ci waa xasaraj la muy expliquer aqabatal ula nu mu demee woon mu ne kuntu fi man xadara al aqabatal ula wa kunna thnay achara rajulan fa bayaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ala bayati nisaa wa dalika qabla an tuftarada alayna al xarbu wa dalika qabla an tuftarada alayna al xarbu ala an la nushrika billah wala nusraq wala nazni laa naqtula awlaadana wala na'ti bi buhtaani naftarihi min bayni aydina wa arjulina wala na'tihi fi ma'rufin fa in waffaytum fa falakumul janna wa in xashitum min dalika shay'an fa amrukum ila allahi azza wa jalla in sha'a ghafara wa in sha'a azaba xadis euh, bi nañ euh, mu ne dañoo jaayante maanaam mu ne kuntu man man maanaam euh, sayyidna Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu mu ne kuntu fi xadar fi man xadara al aqabatal ula man dama bokkoon ci ñi nga xam ne dañoo teewe woon li nga xam ne moom mooy al aqabatal ula mooy ci jaayante boobu noonu ci mu na wa kunna isnay ashara rajulan ñun fukki nit lañu woon ak ñaar mu ne fa bàyyaanaa rasulullah sallallahu alayhi wasallam ñu jaayanteeg ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ala bay'ati nisa ci jaayante gi nga xamante ne ñu ngi ko tudde gis nga moom moo ko moom moom ci boppam moo ko tudde bay'atu nisa jaayanteeg jigéen ñi ndax lan ndax jaayante bi exactement moom la jaayante woon ak jigéen ñi aussi yenent bi sallallahu alayhi moom la jaayante woon ak jigéen ñi ah bi nga xamante ne ñoom Hind ndeysaan euh, ak délégation am radiyallahu taala anhunna ci lañ ñëwee di tuub si Ah, di ñëw di jaayante ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw jaayante ak ñoom ci euh, ci euh, yii nii te alquran ci boppam moo ko wax waaw moo ko wax euh, ci suratul mumtahana ya ayyuhan nabiyyu idha ja'aka almu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billahi shay'an wala yasriqna wala yaznina wala yaqtulna awladahunna bi ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم gis nga xadis ay bi moom ak xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis Seydina Ubadat ibn Samit bi radiyallahu anhu ñoo bokk exactement li nga xamante ne maanaam moom la ñu exprimer kon mu ne ñu jaayante ndax ne lan ndax yàlla sama borom subhanahu bi sallallahu alayhi wasallam su jigéen ñi ñëwee yaa ayyuhan nabi yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam iza jaa'aka su jigéen ñi ñëwee su ñëwee mu al jigéen ñi maanaam ñëw aju yu gëm aju góor gëm ñi dégg nga ñu jigéen ñi yu bàyyi yaa naka ñu jaayanteeg yow buñ jaayanteeg yow ci maanaam yii nga xam ne ñoom ñoo nekk ci xadis bii nii mu ne fa bàyyi oh, gis nga moo nekk ci aaya bi mu ne fa bàyyahunna na nanga jaayante ñoom wastaghfir lahunna allah te nga sàkku leen jigéen lan lañ jaayante woon kon jaayante googu mooy li ñuy jaayante jigéen ñi exactement moom la wa la waa ansaar jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci jaayante gu njëkk ga mu ne kon nag fa bàyyaana ah, rasulullah sallallahu alayhi wasallam ala bayati nisa ci jaayante jigéen ñi mu ne lan te mooy lan mu ne wa zalika te loola qabla an tufrada qabla an tuftarada alayna al harb avant ñuy farataal ci ñun ak xare xeex lan lañ jaayanteeg moom ala allah nushrika billah ci kaw ne ala ci kaw allah ne allah nushrika ne bu ñu bokkaale billahi ci yàlla kon duñu bokkaale ci yàlla shay'an dara comme ni ko aaya bi waxe wala nasriqa duñu sàcc dañ jaayanteeg ne yonent bi sallallahu ne ah ñun de duñu sàcc wala nas nii te duñu njaaloo jaayante ak bi sallallahu alayhi wasallam ne duñ jaaloo wala naqtula awlaadana dañuy jaayante ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne duñu ñu ray suñu ay doom wala naatiti duñ duñu dikkee tamit bi buxtaanin ci ay sos yoo xam ne naftari yi ñoo ko maanaam ci ay explication daal maanaam wax loo xam ne amut yu garaaw naftari yoo xam ne ñoo ko sos mi bay na ay dina suñu ah, diggante loxo wa na ak suñuy tànk maanaam Euh, manigancé indi loo xamante ne du noonu créer ay situation maanaam spéculer ci benn affaire ñu teg ko imposé ko nit ñi wala naa fii fi maarufin ñu jaayanteeg moom ci ne duñu ko mooy wala naa fii te duñ ko mooy fii maarufin ci njekk xam nga yonent bi sallallahu alayhi lu baax rek lay digle kon mooy ñu moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam te de toute façon xam ne ñu lu baax rek la ñuy digal maanaam euh, loolu maanaam bayaani la maanaam day leeral rek mais nekkul loo xamante ne day tënk du du charte du ne eh, que bu ñu digalee lu lu baax rek lañ koy déedéet mooy daf fekk ne moom du ñu digal lu dul lu baax ni ko noonu nitu yàlla itam noonu lañ mel mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne fa in waffaytum falakumul janna soo leen matale lii di ngeen am parce que eh, yii nii moom la nitu yàlla yi di jaayante ci seen tariqa fexe leen ba bu leen wax lu dul noonu bu leen sàcc bu leen njaaloo bu leen di rey seen doom yi bu leen nangam maanaam bu leen bokkaale yàlla mais yii la yàlla yi di jaayte ci seen tari tariqa yi respecté leen charia yooyu la ñuy wax est-ce que lii jarul woon jaayante c'est que jaayante bi day gën a dëgëral mbir mi day tax maanaam comme niñ ko gisee ci hmm, vidéo bi weesu mooy ne day tax rek tout simplement nga gën a hmm, jàppante loolu rek la maanaam day tax mbir mi gën a dëgër maanaam mu ñu gën a ànd cawarte ah ñu ñu ñu maanaam eh, eh, sens de responsabilité bi gën a tegu ci kaw maanaam nga yëg ne ah sama sëriñ bii kat ku sell kii nit yàlla bu màgg bi ma wuuteeg moom ci di day tax mu gën a respecter li nga xam ne moom mooy xadara yàlla bi euh, kon mu ne. boo leen ko defee di ngeen am aljana te loolu xam nañ ni lii ndax lu yàlla digle rek ak lu mu tere ñii bu bu leen yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxlu woon ne da ngeen di am aljana sax dañ koy xam à travers que ni yàlla moom dafa inna alladina amanu wa amilu salihaati fii jannati tajri min tahtiha al-anhaaru xaalidina fiha abadan loolu alquran moo ko wax képp koo xamante ne ñi nga xamante ne gëm te te te saar boobu la wàcce woon ñi nga xamante ne gëm nañ te dëggu tey jëf-jëf ju baax am nañ dañuy dem àjjana xam nga loolu moo nekk tamit ci bay atul nisa bu ko defee jigéen maanaam nitu yàlla bi bu jaayante euh, euh, taalibe yi ci lii maanaam ni leen lii boo leen ko respecté yow da ngeen di dem àjjana maanaam bu ñu génne woon kashfu bi ko yàlla may garantie yi nga xam ne moom la ko yent bi sallallahu alayhi wasallam di jox sax bu ñu génne woon loolu rek maanaam bu ko waxee rek dañ ko war a mën a gëm parce que texte alquran yi ci boppam ñoo ko saxal ak sunna yi Hmm? Euh, mu ne wa in xashitum min zalika shay'an su fekkente ne nag dafa am ci lenn loo leen ci jëfe lenn loo xamante ne xëy na dangeen ngeen ci rot fa amrukum ilallah seen mbir ci yàlla la dellu azza wa jalla maa gën a tedd na su ko neexee moom yàlla xafar mu jéggale wa inchaa su ko neexee azaba mu buggal maanaam mooy ku respecté wul mbir mi ku juum ba tàbbi ci donc lii maanaam moom mooy mm, am na ci beneen riwaaya sax daf ni eh, mooy bu début wu Sahih Bukhari parce que hadis bi bii nii eh, dafa ñëw ci Sahih Bukhari ci ay ci eh, ñeenti place place bi mu njëkk ñëw nag ci xadis bi mooy ci fukkeelu xadis ak juróom-ñett daf ci daf ci teg ne su fekkente ne teg nañ leen kaf maanaam bàkkaar maanaam comme sàcc gi wala rey nit gi wala njaaloo gi teg nañ leen maanaam li ñuy teg ko def bu boobaa day nekk kafaara ci yéen voilà day nekk kafaara ci yéen siinoo nag su fekkente ne yàlla leen suturaal ba ngeen dem àllaaxira te kenn euh, découvrir ko wala kenn tegu leen pen bi tamit yàlla mooy xool su ko neexee mu jéggal leen su ko neexee mu bëggal leen waaw kon loolu Euh, beneen benn mbir dinañ gis ne tamit baya boobu maanaam notion jaayante boobu ci aqabaatu saaniya nañ ko xool foofu tamit euh, euh, boo demee ci musnad imam ahmad sunan al bayhaqi ak ñeneen rahmatullah alayhim di nga gis ne dañuy expliquer ni nga xamante ne noonu la jaayante gi amee maanaam ne yenente bi sallallahu alayhi mooy xadis jabir ibn abdullah radiyallahu anhuma ñoom yeneen bi sallallahu alayhi wasallam nañu exactement nañu yem ci li nga xamante ne moom mooy euh, partie bi ñu concerné ci aqaba bi maanaam parce que ci ci jaayante gi parce que dafa xadis bu gudd la moom dani yenent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon parce que ñoom dañ ni ko yaa rasulallah ala man ubayyi'uka yow yenent bi sallallahu alayhi wasallam ana ci kaw lan lañ lay jaayante la ñuy jaayante yow mu ne tubayyi'uni ala as-sam'i wat-ta'ati fi an wal kasali wan nafaqati fil usri wal yusri wa ala al amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkari wa an taqulu fil wa wa an taqulu fillahi la taxaafuuna fillahi lawmata laa'im wa ala an tansuruuni fa tamna'uuni idha qaddamtu alaykum mimma tamna'uuna minhu anfusakum wa azwaajakum wa abna'akum wa lakumul janna xam nga jaayante woon naag bu njëkk bi ñu le xam nga mais bi fois mu jaayante waat ba pare diggaat leen la même chose ne wala kumul janna ngeen am aljana ce qui veut dire que suñu bañoon jaay maanaam suñu jaayantewul woon boobu jaayante bu njëkk bi rek amoon nañ ci aljana déjà du dëgg voilà maanaam lan lañ jaayante mu ne tubayyi'uni ala sam'i wa ta'a da ngeen di jaayante ak man ci dégg ak topp lépp lu ma leen digal ngeen dégg ko lépp lu ma leen wax ngeen topp ci fin nashaati wal kasal fin nashaati si moo xam da ngeen ànd ak cawarte wal kasal wala da ngeen tayel quelle que soit la situation wan nafaqati ak di dépenser di génn seen alal di ko joxe fil usri wal yusri ci jafeñ-jafeñ ak ci jàppandal waa alal amri bil ma'ruf ak ci digle lu baax wan nahyi anil munkar ak di tere bon loolu tamit il faut ngeen koy def di digle lu baax di tere lu bon wa an taqulu fillahi te it di wax ci mbir ci yàlla kese kese ci yàlla boo leen dee waxal yàlla da ngeen di waxal yàlla laa taxaafuuna te doo leen ragal fillaahi ci boo leen dee waxal yàlla baa ngeen koy jëfal lépp lu aju ci mbiru yàlla doo leen ci ragal lawmata laa im ŋàññuk aji ŋàññ gi ku leen di mën a critiquer lu mu rëy rëy rëy ak di leen balaam yéen loolu du leen yëngal ci dara wa ala an tansuru ni da ngeen di jaayanteeg man tamit ci ne da ngeen may dimbali fa tamna'uni idha to alaykum ngeen di ma aar ci su fekkete ne jëw ñëw naa ci yéen mimma tamna'una minhu anfusakum ci li nga xamante ne moom ngeen di aare seen bopp wa azwaajakum xam nga li mooy xam nga lii jar wa azwaajakum ak seeni soxna wa abnaakum ak seeni doom walakumul janna bu ko defee ngeen am àjjana même aar gi ba ci aar gi sax jarul woon jaayante en réalité parce que charia ci boppam loolu maanaam euh, euh, dimbali nit koo xam te ne da nga ko war a dimbali parce que dañ koo war a dañ koo nar a lor kooku xam nga ni loolu ci cosaanu charia rek dafa samp waxuma na ci cosaanu charia waaye ci aada aaday nit ñi rek dafa samp bu ñu fekkee nit ku ñu nar tooñ ñu jàppale ko ci tooñ googu te xoolal yii tamit ñu mu jaayanteeg ñoom yii yëpp da ngay gis ne sharia saxal na ko laataa jaayante gi di am te jaayante gi maanaam deful dara lu dul feddali ko nitu yàlla lii lañ jël mu nekk lan mu nekk euh, sunna boo xam ne dañ koy doxal ndax xam nañ njariñ gu màgg gi nga xam te ne moo ci nekk ànd ak ne nit ki su fekkente ne dafa jaayante lii ci yoonu nisar la ndax kóllëre gi ne fokk da koy remplir boobaa pay gi muy am bokkut ak pay koo xamante ne moom da koy def noonu rek te lool xam nañ ko ci wàllu nizar ndax nizar dafa dañ la ci fay fay farata kenn du la ci fay fay sunna wallahu ta'ala a'lam allahumma salli yi nga xamante ne nag moom lañ gis euh, te mooy bi Seydina maanaam bi saadatina al ansar radiallahu anhum jaayante woon ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam te jigéen ñëpp tamit jaayante woon moom yonent bi sallallahu alayhi ci loolu euh, te muy jaayante général euh, mooy bu njëkk bi bi ci des moom la tuddee bayaatul xar bi mooy jaayante xeex gis nga mooy boobu noonu euh, bi jaayante yooyu da ngay gis ne mbir mi yamul foofu maanaam te yamewulewu ko rek maanaam ci jamono ju njëkk ji mais dafa continuer ba daanaka ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn nit ñi dañuy ñëw di jaayanteeg moom ci nangam ak leneen te loolu dinañ ko gis incha allah ci xadis yi nga xam te ne moom la a lim ci euh, ci maanaam moom la war a lim euh, ci ginnaaw gi ah loolu bokk na ci jaayante yi nga xamante ne te it jaayante yooyu attention jaayante yi li ci ëpp yonent bi yamalewu ko rek ci góor ñi. mais comme niñ ko gisee même jaayante bi mu jaayante woon ak waa Ansaar radiyallahu anhum ci njëlbéenu gis nga te jeexital di ci ci jeexital gi même jaayante boobu la jaayante ak jullit ñi maanaam ci daanaka ci jeexitalu euh, maanaam euh, daanaka dundam bee avant muy gàddaay la bee ba mu gàddaayee ba tabarkalla euh, xoolal maanaam ay at après xoolal jaayante bi mu jaayante. ak mm, ñi nga xamante ne ñoom ñooy eh, eh, góor ñi maanaam ñu mag ñi am na ba pare jaayanteeg xale yi jaayanteeg jigéen ñi maanaam jaayanteeg kon mag ñi ak ndaw ñi jaayanteeg góor ñi ak jigéen ñi lépp def na ko sallallahu alayhi te am na xadis boo xamante ne mu ngi ci musnad imam ahmad ci sunan imam al bayhaqi imam al tabarani tamit indi na ko ci eh, mu'jam al kabir ah, rahmatullah al jami ak ñeneen te mooy ah, xadis bi nga xamante ne ah, moom mooy xadisu al aswad radiallahu anhu muy muñ euh, xoolee imam ahmad rahimahullah daf ni dafa jël ci mu mu mu solo jële ci abdullah ibnu osman ibnu xaysam mu ne muhammad ibnu al aswad ibnu xalaf moo ko wax maanaam ne papam mooy al aswad ibnu xalaf radiallahu anhu dafa ne mu ne radiallahu anhu mu ne mu ne anna abahu al aswad radiallahu anhu ra'a rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yubayi'u an-naasa yawma al-fath qaala jalasa inda qarnin mustaqbila fa baaya'a an-naasa ala al-islaami wash-shahaada qultu wa ma ash-shahaada qaala axbaranii Muhammad ibn al-Aswad ibn al-Khalaf annahu baaya'ahum ala al-iimaani billahi wa shahaadati an laa ilaaha wa shahaadati an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu gis nga sallallahu alayhi wa sallam kon mu ne jour fatxu Makka dafa gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam toog góor ñeeg mag ñeeg ndaw ñu jigéen ñi ñëpp ñëw di jaayante ak moom gis nga ñu jaayanteeg moom ci lan maanaam nit ñi mu ñëw ñuy jaayante ci islam ak shahada ci islam ak shahada mu ne lan mooy shahada dégg nga Abdullah ibn Usman ibn Xaysam rahimahullah mu ne man laaj lan Muhammad ibn ah, ah, maanaam maanaam ma laaj lan mooy shahada Muhammad ibn ah, Aswad rahimahullah daan ne shahaada mooy maanaam ne yonent bi dafa jaayante ak ñoom ci al imaanu maanaam gëm yàlla dina al imaanu billah wa shahaadata ak seede an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan abduhu rasuluh maanaam baatu laa ilaha illa muhammad rasulullah ñu seede ko dëggal ko wéeral ko saxal ko loolu la jaayante ak ñoom te loolu wax jii euh, loolu te pourtant xam nga ni jaru jaroon jaayante parce que nit buy tuub buy tuub même jamono yenente bi sallallahu alayhi wasallam mën na tuub te du gis yenente bi de sallallahu alayhi wasallam du dem bay jaayante ak moom ci moom ci dara day tuub rek di di appliquer l'islam fexe nag ba ba ba euh, euh, enseignement yi yegsi ci moom kon bu demee bay jaayante moom mooy am na sirru bu nekk ci ginnaaw loolu munuñu ko munuñu ko wet weddi munuñu ko bañ parce que dafa évident euh, te loolu mooy li nga xamante ne moom moo maanaam euh, riwaaya bi maanaam alxaafis ibnu kasir rahimahullah indi na ko ci bidaayatul mujtahid bida al bidaayat wa nihaaya daan ne tafarrada bi ahmad imam ahmad rahimahullah moom moo ci wéetoo imam alxaafis ibnu xajar alxaysami rahimahullahu taala ci majmu zawaid mu ne rijaaluhu siqat ñi nekk ci càllalee xadis bi ñoom ñëpp ñu wóor lañ imam al-Bayhaqi moom rahimahullah moom dafa am précision ci riwaayam parce que wax nañ ne ma Bayhaqi solo na ko rahimahullah précision bi nga xamante ne moom la indi moom imam al-Bayhaqi rahimahullah mooy def ne fa jaahu nnaasu alkibaar wa sigaar wa rijaal wa nisaa fa baayaahum ala al islaami wa shahaada yaa ngi dégg mais fa jaahu dikki na ko moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam annaasu ñu mag ñi wa sixaaru ak gone yi war rijaalu ak góor ñi wan nisaaw ak jigéen ñi fa bàyyaahu mu jaayante ak ñoom àll islaami wa shahaada yaa ngi dégg niki noonu même xadis bi imam al imam al xaakim uh, soloo na ko ci mustadrakam imam abu nuaym al suhani rahmatullah alayhi soloo na ko imam al baxawi ak ibnu ñoom ñëpp soloo nañ ko uh, bu ñu xoolee dañuy gis tamit ba tey mais jaayante googu bu d'ailleurs boo demee ci ñaari saxiix yi di nga ci fekk xadisu euh, sayidna euh, mushajaa ibnu mas'ud radiallahu anhu mu ne mu ne ataytu nabia sallallahu alayhi wa sallam ana wa axi fa qultu baayana ala alhijra baayana madat alhijratu li ahliha fa qultu ala ma qaala ala alislaami waljihad mu ne euh, dama ñëw man ak sama mbokk maanaam sama frère ñu ñëw ci yenent bi sallallahu alayhi wasallam ñu ne ko jaayanteel ak ñun ci gàddaay ne dañu ñëw gàddaay si yow maanaam ñoom loolu lañ bëggoon yenent bi saa alayhi wasallam ne nag gàddaay nag wii na pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko maanaam ñoom ñooy ñoñam parce que amatul benn raison buy tax ñuy jóge Màkka di ñëw Medina di jaayante si maam di gàddaay maam parce que léegi màkk réew la moo tax da yeen maam réewul lislaam la loolu tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxoon laa hijrata ba'dal fath walakin jihadun wa niyya gis nga gàddaay amul ginnaaw fath bi parce que amatul raison ñuy jugee fi parce que léegi nit ki l'essentiel mooy nit ki fu mu mënti nekk léegi mën naa appliquer l'islamam mën na du ko teree julli du ko teree joxe azaka par exemple comme ni mu ñëwee ci yeneen xadis kon bu boobaa jarul muy jóge réew moomu euh, léegi Euh, loolu moo tax yenent bi sallallahu alayhi wasallam kon ne ko non gàddaay moom weesu na léegi nag lan moo des ñu ne ko kon kon luñ ci la yow lan la ñuy jaayante yow mu ne da ngeen di jaayante ak man ci islaam ak ci jihad te pourtant yëpp alquran saxal na ko sunna saxal na ko waaye terewul ñu jaayante ak moom waaw te euh, al imam ibnu abi shayba rahimahullah moom ci mu musannafam bi mu solowee même xadis bi daf ca yokk ne maanaam Euh, maanaam raawi bi dafa ne maanaam mu ne fa laqiitu axaahu fa sa'altuhu fa qaala sadaqa mushaaja' yaa ngi dégg borom kanzul ummal tamit indi na wax jooju maanaam ne raawi bi nee na dama tase woon ak ki nga xamante ne maanaam moom mooy euh, frère am bi ma laaj ko mu ne effectivement mujaash euh, mujaasha ibnu Mas'ud radiyallahu anhu wax na dëgg wax na dëgg bon loolu benn xeetu jayante la kon ba tey nga gis ne lu général la tariqa yi tamit noonu la tariqa yi lan lañ lay wax xoolal nañ jël exemple suñu tariqa pour pour pour citer que tariqa bi lan lañ lay wax waaw dañuy jaayanteeg yow del appliquer charia del kii am na yoo xamante ne eh, maanaam teggin yi nga xam ne moom mooy tegginu taalibe yi te ñu xam ko ci mboolem tariqa yi teggini maanaam yoonu nitu yàlla yi appliquer ko li ñu xam ci tasawuf yëpp d'une manière générale loolu kese la suñu werd nag lii la ay zikar la yoo xamante ne da nga koy def suba ngoon comme ni ko alquran bëggee hmm? am na ay astaghfirullah ay salatu ala nabi la ak ay la ilaha illallah yooyu la composé nekk ko di ko def ci anam gi euh, incha allah te te sàmmonteel ak moom nga sàmmonteeg li nga xamante ne moom mooy yii nga xamante ne moom mooy islam et cetera ak euh, maanaam iman ak ihsan ra sàmmonteel ak loolu en gros bu ñu bëggoon a résumer tariqa bi dañ ko résumer ci li léegi euh, moo tax ñu di ko mën a jox xale yi mag ñi góor ñi jigéen ñi ku ñëw rek gis nga ku ñëw d'ailleurs koo xamante ne ku baax la ku sell la ak ab kàccoor sax dañ ko koy jox su nangoo conditions yi su nangoo ne moom dana respecter conditions yi jaayante bi lii rek la lii lan lañ ci critique lu ci critiquable concrètement sincèrement franchement lan mooy li nga xamante ne moom lañ ci moom moo ci critiquable wax dëgg yàlla dëgg rek ngir yàlla rek lan rek lañ ciy mën a taxaw naan lii ngeen nekke baaxul nangam nangam nangam nangam est-ce que yenente bi sallallahu alayhi wasallam doxalewul woon ni dinaa la joxaat beneen exemple kaay euh, am na sax loo xamante ne dafay jaayanteeg ay nit ñoo xamante ne pourtant loo xamante ne te parce que yow da mën nga ni waaw mais acte bi particulièrement Eh, jaayan ñëpp la jaayante woon ak loolu mais ah, maanaam ku ñëwaan da daan jaayante moom yow lii te acte bi jaayantewul moom maanaam jaayantewul am na act yoo xamante ne doonu ko jaayante particulièrement dañ naan la ahankay am na yoo xamante ne dafa am rek ñu mu doon tànn di jaayante ñoom ci loolu te pourtant yu baax lañ mais dafa doon jaayante ñoom ci loolu nañ xool xadis bi nga xamante ne euh, d'ailleurs xadis bi mi ngi ci saxeex yi ñaari saxeex yi waaw euh, mi ngi ci euh, tamit euh, mu'jam at-Tabarani ak ñeneen ak ñeneen rahmatullah muy xadisu Jaabir Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu moom ci boppam waaw mu ne dafa ñëw jaayanteeg yenente bi sallallahu alayhi wa sallam boo xoolee euh, euh, riwaaya bi nga xamante ne moom moo sax ci euh, xadisu ci ci ci ci ñaari saxexe da gis ak ba d'ailleurs ak yeneen yi sax maanaam jaayante boobu daal jaayante bu jarir ibn abdullah bi radiallahu taala anhu mu ne yenent bi sallallahu alayhi dafa ñëw maanaam daf doon jaayanteeg yenente bi sallallahu alayhi wasallam yenente bi ne ko ya jarir fa qaala ma qaala ala an taslama wajhaka lillahi wan nasihata li kulli muslim mu ne jarir radiyallahu anhu damay jaayanteeg yow tàllalal sa loxo ma jaayanteeg yow mu ne ko ci lan mu ne ko ngay mu ne ngay jaayante ak maanaam man ci ne da jébbal sa bopp yàlla sa jëmm jëpp danga nga koy jox yàlla sa lépp da nga koy yàlla xoolal lool wan nasihata li kulli muslimin ak laa biire ñeel bépp jullit yaa ngi dégg ak laa bépp jullit te soo xoolee euh, mu ci musnad imam abu awaana rahimahullah ak d'ailleurs riwaaya bu saxix imam al Buxaari rahimahullah euh, Ziyad ibn Ilaqa rahimahullah mu ne sami'tu Jarir ibn Abdullah yuhaddithu hiina maata al Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu xataba an-naas fa qaala uusiikum bi taqwallahi wahdahu la sharika lahu wal waqaar was-sakiina fa fa inni baaya'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam bi yadi haadhihi ala al-islaami washtarata alayya nusxa li kulli muslim fa wa rabbil kaaba inni lakum nasax nasaxun ajmain wastaghfara wa nazala yenent wa sallam jar mu ne mu ne maanaam zer mu dama dégg jarir ibn abdullah radiallahu muy waxtaan ak nit ñi bis bi nga xamante ne al-Mughira ibn Shu'ba radiyallahu dafa génn àdduna mu ne muy wax ak nit ñi mu ne leen maa ngi leen di dénk ragal yàlla moom kese te ngeen bañ a bokkaale ak moom maa ngi leen di dénk ngeen am ak wegeel maa ngi leen di dénk ngeen am ak dal mu ne ndax lan mu ne parce que damaa jaayante ak yeneen bi sallallahu ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam ci maanaam mu chartal ma gis nga mu tegal ma ay charte gis nga washtarata alayya kon loolu moo tax charte tariqa yi boo xoolee dara génnu ci alquran ak sunna pourtant mais dañ naan la charte la ndax lan ndax gis nga jaayante yi mbir mi lii la mu jaayanteeg man maanaam mu chartal ma ala nusxi li kulli muslim ci ma laabiire bépp jullit maanaam ma nekk conseiller mu ne waat naa ci boroom kaaba gi ne man mii dama leen di laabiire kese yéen ñëpp après mu daal di jéggalu yàlla après mu daal di wàcc jaayante gi nga xamante ne moom lañu jàll sànq <coughs> moom mooy euh, ak jaayante bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante nag sayyidina ibn abdullah al-bajali radiyallahu anhu ci an nasihatu li kull muslim maanaam di laabiire bépp julit am di ko orienté nga xam ne jarir ibn abdullah radiyallahu anhu subhaanallah euh, euh, da daan ci daan ay doxalin yu yéeme yéeme ci laabiire googu rek Euh, comme bugguñu guddal ñu ci jaruñu ci gën a sori waaye euh, bu ñu xoolee loolu dafa nekk mbir moo xamante ne charia daf ciy xiirtal nit ñi ba pare mais nañu ñëw ci cas figure boo xamante ne euh, maanaam charia nekkul ne def ciy xiirtal nit ñi parce que du loo xamante ne dañ naan xam nga duñ naan dañ koo sopp munuñu wax dañu mën a wax rek ne dafa dagan yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ñëw wëlbatiku ci ak ay nit spécialement lu deme neke albayatu ala adami su'alin naasi shay'an jaayante ne doo laaj nit ñi dara te loolu euh, xadis yooyu noonu euh, imam muslim imam at-tirmidhi an-nasa'i rahmatullah alayhim solo nañ ko euh, ak ñeneen solo nañ ko comme ni ma al imam ibnu jarir al tabari al ibnu asakir al ruyani rahmatullah alayhim muy xadisu euh, sayyidina awf ibnu malik al ashja'i radiallahu taala anhu mu ne kunna inda rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam tisa aw samaniya aw sab'a fa qaala alaa tubaayi'uuna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa raddadahaa salaasa marraatin fa qaddamnaa aydiinaa fa baaya'naa rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fa qulnaa ya rasul allah qad baayaanaaka fa ala ayi shay'in nubaayi'uka fa qaala ala an ta'budu allaha wala tushriku bihi shay'an والصلوات الخمس وألا تسألوا الناس شيئا قال فلقد رأيت بعض أولئك بعض أولئك النفر يسقط صوته فما يقول لأحد يناوله إياه mu ne dañoo jaayanteeg yen maanaam dañoo nekkoon ci wetu yonent bi ndawal yàlla li sallallahu alayhi nekk juróom-ñett wala juróom-ñeent wala juróom wala juróom-ñaar am xamatul ñaata la mu ne ñu jaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ñu xanaa doo leen jaayante doo leen jaayante ak ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu wax ko ñetti yoon na ñu ñu ñëw ci kanamam ne ko ah jaayante nañu ak yow ndawal yàlla li kat sallallahu alayhi wasallam nag ci kaw lan la ñuy jaayanteeg yow yow ndawal yàlla li sallallahu alayhi mu ne leen da ngeen di jaayanteeg man ci ne doo leen da ngeen di jaamu yàlla gis nga te doo leen ko bokkaale ak dara ah, da ngeen di jaayanteeg man ci julli juróom waaye xoolal lim ci teg te doo leen laaj nit ñi dara dara mu ne gis nga dañ deen gis kenn ci ñun ñii juróom juróom juróom maanaam soit sept huit wala neuf personnes yooyu mu nekk maanaam aw yatam wadd aw yar yar wi muy dóore fas wi wadd du wax du ñeme wax nit ki ne ko euh, jottali ma ko day wàcc te xadis boobu moom wéetu ci xadis la tamit boo xamante ne xadisu sayyidina umam euh, euh, abi umamat albahili radiyallahu taala anhu mu ne qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa man yubaaya fa qaala Sawbaan radiyallahu anhu mawla rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam baayaana rasulallahi sallallahu baayaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala ala an laa tas'ala ahadan shay'an fa qaala Sawbaan fa maa lahu ya rasulallah qaala aljanna fa baayaahu Sawbaan qaala gis nga Seydina Abu Umaama Abu Umaamata al-Baahili radiyallahu anhu dafa ne ndawal yàlla li sallallahu alayhi dafa ne kan mooy jaayante sawbaan ne ko radiyallahu anhu mu nekk jaam bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam góoraloon mu ne ko ci kaw lan lañ lay jaaye mu ne ko de mu ne ko euh, jaayante nañ yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam waaye ci kaw lan yonent bi sallallahu ne ko maanaam jaayante nañ yow yonent bi sallallahu alayhi wasallam maanaam fa qaala sawbaan radiyallahu anhu mawla rasulullah sallallahu alayhi wasallam bàyyi anaa jaayante nag yonent bi sallallahu alayhi qaala yonent bi sallallahu alayhi ne ala an la tasala ci kaw ne doo laaj kenn dara benn service doo ko laaj nit fa qaala sawbaan sawbaan radiyallahu anhu waaw fa maa lahu waaw kooku moom lu muy am yaa rasulallah yow ndawal yàlla li sallallahu mu ne ko qaala aljanna aljanna lay am e fa bàyyaaxu sawbaan sawbaan radiyallahu anhu moom kon dañu gis ni xam nga gis nga lii du ñëpp ñooy ñëw di jaayante ak affaire bii ni sauf que ku gis ni moom war na ko mën a remplir day jaayante tariqa yi tamit noonu la mel waxuñu kenn ne force da ngay dugg ci tariqa duggal acca obligé déedéet yaay xool boo gisee ne mën nga dugg ci tariqa bi nga dugg soo mënul nga bàyyi ànd ak ne li ñuy wax yëpp liñ ciy def yëpp ci sunna la aju ci alquran ci sharia la aju ci hadis yenent bi sallallahu la aju loolu mooy soo génnee cadre bi nga xamante ne moom mooy cadre spirituel bu mag bi nga xamante ne mooy ne dañu am ndigal gu jóge ci borom bi subhanahu wa taala ci yenente bi sallallahu alayhi te loolu dinañu ci ñëw incha allah mais buñ génnee cadre booba rek ni yenente bi sallallahu moo leen ko jox ak seeni garantie ñoom waa tariqa yi bu ñu génnee sax cadre booba bu sax cadre boobu surtout tariqa euh, Seydi Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu bu spécial nga xam ne yenente bi sallallahu ci boppam moo ko jox ci xaqiqam loolu buñ génnoo woon cadre boobu rek mais lii rek doy na ci wane ne lu existe la te loolu nag dinañ ko traité ci biir téere bi incha allah point boobu parce que traité ko fii euh, anticiper téere bi lay doon ci lu rëy ci lu bari euh, léegi kon bi saw saw ban jaayanteeg radiyallahu anhu jaayanteeg yonent bi sallallahu alayhi ci loolu ah Abu Umama radiyallahu anhu mu ne falaqad ra'aytuhu bi makkata fii ajma'i ma yakunu min nas yasqutu sawtahu wa raakib fa rubbama waqaa ala aatiqi rajulin fa yaxuduhu rajul fa yunaawiluhu fa maa mu ne bari wan loo xamante ne nee na nee na nee na gis naa Sawbaan radiyallaahu fekk nit ñi gën a bari ci li nekk ci ndaje nit ñu bari lool nee na nga gis aw uh, yaram wadd ci kaw nit loosu nit nee na nit ki di ko ko jottali nee na mu mu bañ ne déedéet moom mooy wàccal boppam jël ko moom ci boppam jël ko ndax lan ndax jaayante gi mu jaayante yéen sa sam xadis boobu gis nga imam ahmad solo na ko imam an-Nasa'i ak ñeneen ñu dul ñoom même ci jële ko ci sawbaan ci boppam radiyallahu taala anhu te at tarxib wa tarhib bu imam al mundiri rahmatullah alayhi waxante na ak moom maanaam euh, gis nañ ko ci te jaayante googu noonu tamit ba tey boo xoolee ci musnad imam euh, ahmad rahimahullah ba tey di nga ci gis même jaayante bu nuroog moom bu bu yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayante nag sayyidina abu mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne maanaam Abu Zarr radiyallahu anhu danu Seydina Abu Zarr radiyallahu anhu al-Ghifari radiyallahu anhu daf ne baayaani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam xamsan wa awthaqani sab'an wa ashhadu allaha wa ashhadu allaha alayya sab'an an laa axaafa fi llahi lawmata laa'im qaala abul musanna qaala abu dhar fa da'aani rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala hal laka ila albay'ati wa laka aljanna qultu naam wa basattu yadayya fa qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa huwa yashtaritu alayya allaa tas'ala an-naasa shay'an qultu naam qaala wala sawtaka in saqata minka hatta tanzila fa ta'khudha wa fii riwaaya ci ci beneen riwaaya mu ne annahu fi riwaayatin anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qaala sittata ayyaamin thumma aqala ya thumma aqala ya aba dhar maa yuqaalu laka ba'du fa lamma kaana al yawmu saabia qaala usiika bi taqwallah fi sirri fi sirri amrika wa alaaniyatihi wa ida asa'ta fa ahsin wala tasalanna ahadan shay'an wa in saqata sawtaka wala taqbidanna amaana maanaam yéen mu ne Abu Zarr radiyallahu anhu dafa jaayanteeg man juróom maanaam dafa toog juróomi fan woo ba pare dëgërloo mbir mi ci juróom-ñaari fan seede loo ma mbir mi ci yàlla juróom-ñaari fan ne maanaam ma ma ne ko waa baax na maanaam muy ay mbir yoo xam te dañoo toog mu koy hmm? voilà maanaam boo boolee riwaayaat yëpp ci ngay comprendre ni wax jooju yëpp tëroo mu ne ko doo ragal ci mbiru yàlla dara kenn kenn ku la ngàññ abu musanna nee na abu zarr radiyallahu anhu yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ma woo ne ko ma est ce que mu ne ko mu ne ko mu tàllalal loxom ma tàllal sama loxo yonent bi sallallahu alayhi wasallam jaayanteeg man ne ma chartal ma gis nga wa yastaritu alayya mu chartalal ma ne du ma doo doo laaj nit ñi dara la asalan naasa shay'an allah asalan naasa shay'an ne du ma jaay ma laaj nit ñi dara ma ne ko xul naa mu ne ma wala sawtaka in saqatam mi ko xattaa tanzila fataxuda mu ne même sa yar su waddee sax doo laaj ni ñi yow yaa war a wàccal sa bopp nga jël ko dégg nga ci beneen riwaaya mooy ci riwaaya boobu mu ne yeneen bi saa parce que lii nii mu ngi ci targhib euh, bu targhib bu targhib bu targhib bu imam al-Mundhir rahimahullah maanaam moom moo wax ne wa fi riwaayatin an nabi sallallahu alayhi wasallam qaala mais gis nga ne def ko ko wax juróom benn fan après ba Abu Zarr radiyallahu anhu maîtriser affaire bi xam ko bu baax mu ñëw nag ci juróom-ñaareel fan ba mu ne ko uusika bi taqwallah maa ngi lay dénk ragal yàlla fi sirri fi sirri amrika wa alaniyati ci sa mbootu mbir ak ci maanaam ak ci biir maanaam en secret ak boo fekkente ne da nga nekk ci biti nii ñëpp di la gis mu ne wa ida asata fa ahsin soo defee lu ñaaw rek defal lu rafet ci saase wala tasalanna ahadan shay'an te bul laaj mukk kenn dara wa in saqata sawtaka donte donte euh, sa yar dafa wadd mu ne ko waaw mu ne wala taq bi dan na amaanatam bul ngëpp mukk li nga xam ne mooy kóllëre kóllëre moom matal ko sëkk saasu na gis nga yii yëpp maanaam ay jaayante la boo ko booleeg jaayante yi nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu jaayante euh, jaayante ak jigéen ñi am na tamit ci biir jaayante jigéen boobu comme ni mu ñëwee ci riwaaya moom at-Tabarani rahimahullah Euh, imam an-Nasa'i solo na ko ibnu Maaja imam Ahmad rahmatullah alayhi imam at-Tirmidhi sax ci solo na ko ci te bokk na ci eh, jaayante yooyu noonu euh, euh, yi mu jaayante ak jigéen ñi bokk na ci mooy ne tabarrujul jaahiliyyati duñ ko def dégg nga mooy gis nga comme ni aaya bi ñu waxoon ak xadisu Seydina Ubaada ibn Saamit radiyallahu anhu ba ñu gisoon daf leen ci tegal ne ñoom jigéen ñi wala tabarruj maanaam ci Eh, ni ko imam an-Nasaa'i ibnu Maaja imam Ahmad imam at-Tirmizi imam at-Tabarani rahmatullah alayhim daf leen cee tegal ne wala tabarraji tabarrujal te bu leen di def tabarruj tabarruj mooy te bul di def tabaruj maanaam jaayante jigéen maanaam wax ne maanaam mooy eh, Umayyat bintu Ruqayya radiyallahu anha mu jaayanteeg moom ci loolu ne ko maanaam eh, li mu jaayanteeg yeneen jigéen ñëpp mu tegal ko ci ne te doo di def tabarrujul jahiliyati mooy Euh, euh, mooy exhibition exhibitionnisme di di di toilette di di dox maanaam di toilette di defaru di dem ak dikk rek comme li xew suñu jamono rek mu ne ah lool nag par contre doo ko def te ànd ak ne charia da koy bañ mais mu boole ko ci hmm? et cetera maanaam euh, ci gàttal daal lii daal maanaam jaayante yi ay sunna la yoo xamante ne boo xoolee maanaam yu bari la dañuy nañu yem fii ci mbiru jaayante yi wax dëgg yàlla ndax ñu ngi ciy bëgg a yàgg mais dañuy gis ne ay mbir la yoo xamante ne waa waa chat ahlu sunna wal jamaa maanaam as-saadatu suufiya nga xamante ne radiyallahu anhum ñoom ñoo taxaw dëgg ci tànk yeneen bi sallallahu alayhi ak saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ñoo continuer ci ñoo nekk ci loolu d'ailleurs saxaaba yi radiyallahu anhum ñoom ci seen bopp dañ doon jaayante comme ni euh, imam euh, al-Hafiz Ibn Kathir rahimahullah indi ci al-Bidaaya wan-Nihaaya Euh, ci xissa maanaam euh, ci siira mi ngi ci siir téere siira yi sax d'ailleurs euh, ci xissa maarakatal Yarmuk maanaam bi nga xamante ne ci jamonoy Seydina Omar radiyallahu anhu ab xeex la nga xamante ne Sayf ibnu Omar mu ne dafa jële ci Abu Osman al-Ghassani mu jële ci baayam radiyallahu anhu mu ne Ikrima ibn Abi Jahl juur yawm yawma Yarmuk mu ne qaala Ikrima ibn Abi Jahl yawmal Yarmuk qaataltu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam fi mawaatina wa afirru minkumul yawm summa naadaa man baaya'a alal mawt fa baaya'ahu ammuhu al-Haarith ibn Hisham wa Diraar ibn al-Azwar fi arba'a mi'ata min wujuuhil muslimiina wa fursaanihim gis nga radiyallahu anhum mu ne Ikrima ibn Abi Jahl dafa ni Eh, man de est-ce que danaa xeex ak yonent bi sallallahu alayhi ci place yu bari ba pare may daw ci yéen ñi tey tey tey tey tey du ma ko def après mu taxaw daan ne kan mooy jaayanteeg man ci dee xam nga xam nga charia amuloo droit bu xare amee ñëpp ne fi ngay daw di di dem loolu bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy comme niñ ko xamee mais terewul mu jaayante ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy yeneen troupe yi yi maanaam nee na gis nga al euh, Haris ibn ñëw jaayante moom Dirar ibn al-Azwar radiyallahu anhu ñoo ñoom ñi yëpp ñëw jaayante ñoom ak kaar après nag nga gis dégg nga quatre cent personnes ñëw jaayante ak moom ci jullit ñi maanaam yooyu yëpp hmm, day li nga xamante ne maanaam moom mooy ne même saxaaba yi radiyallahu anhum dañoo continuer di jaayante ñenn ñi di jaayanteeg ñeneen ñi ànd ak ne te boo lu bokkut ak politique bi maanaam ci kaw loo xamante ne charia ci boppam rek daf ko nangu woon allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم